waaw même bu dee nee euh, hadith bi nga xam ne moo jaar ci waxoon nañ la xam nga waxoon nañ la Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom soloo na ko waaw waxoon nañ la ko ba ñuy kii euh, que ne Safwan ibn Abi Sahba moom la imaam Ibn wax waaw bi mu ne mu ne kii day kii moom day nettali ci ñu wóor ñu loo xamante ni ay manaakir la waaw euh, yelloowul ñuy nettalee xadiisam lu dul ngir yéemu ci waaw euh, loolu ñu ne la woon nag xadiisu ko mel noonu di ko jàpp moom moo mooy problème u xadiisu Seydina Omar bi sinon bu dul woon moom xadiis bi daa ne woon loo xam ne gaa yi ca ne woon euh, ñu baax lañu al Fadl ibn Suhayl parce que al Bazzar rahimahullah moom euh, moo ko indi moo solo hadis Seydina Omar boobu la jële ko ci al-Fadl ibn Sahl euh, muy al-Fadl ibn Sahl ibn Ibrahim al-A'raj al-Hafiz euh, génnaat na deux cent cinquante cinq nekk koo xamante ne nii saduq la waaw imaam Ibn Hajar rahimahullah dane ku dëggu la rahimahullah moom moo ko jële qaala haddathana Uthman ibn Zufar mu jële ci Uthman ibn Zufar ibn Muzahim ibn Zufar at-Taymiyu al-Kufiyu rahimahullah génn àddina l'an deux cent dix-huit ah. euh, imam kii euh, Ibn Hajar ne moom it saduq la rahimahullah léegi moom moom moo ko jëlee Safwan ibn Abi Sahba Safwan ibn Abi Sahba ñi ci la moom la imam kii doon wax wax ja euh, nu mu tudd Ibn Hibban comme niñ la ko fàttalee léegi waaw même bu dee ne euh, al imaam ibn loolu waxuñu koon ibn Abdul Bar al andalusi rahimahullah bi muy tudd xadis da ne xadis bii man xaw ma ko ci ci bi muy def euh, foog naa tamhid la ko waa ci tamhid ne xadis bii nii man shaghalahu mooy xadis boobu quoi voilà mooy lafdu ida ida bu Seydina Omar bi ida shaghala abdi dhikri an mas'alati a'taytuhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin noonu la ñëwee foofu Seydina Omar dana yoneen saa salaam nee na dinañ la wax tàllale bi ñu ngi ci euh, mu ne borom bi euh, dana ila shaghala abdi bu dee dafa yitteel sama jaam zikri di ma tudd moo ko soxlaal an masalati yi ci di ma laaj dinaa ko jox lu gën li may jox ñi may laaj loolu ci kàddu yooyu la ñëwee imam ibn Abdul Barr rahimahullah mu ne xadiis bi xamuñu ko lu dul ne mawquuf la mooy àggul waxoon nañ la ko yi àgg ñëw na mais ñëwul ci kàddu yi comme musnadu imaam euh, adda kii ad-Daarimi bi ak taalibeem bi imaam at-Tirmidhi man shaghalahu qira'atul Qur'an wala man shaghalathu qira'atul Qur'an an dhikri wa mas'alati mais bu dee kàddu yi mu ne xadis bi xaw ma ko lu dul loo xam ne mooy àggul sauf am na nag ko àggale mooy càllale bii la doon wax waaw naan càllale bii euh, euh, bu al imaam al-Bazzar rahimahullah moom la doon wax voilà ne boobu daal mooy bi nga xam ne moo ci àgg euh, sauf que mu ne ma ñaar mu ne ñaar ñi nga xam ne ñoo ko nettali mu ne Usmaan euh, ibn Zufar ak Safwaan ibn Abi Sahba wala al-Fadl ibn Sahl ñaar ñooñ daal wala Usmaan ibn Zufar wala Safwaan ibn Abi Sahba am na ñaar ñooñ ñu mu paqueté ñaar ñooñu bu dul al-Fadl ibn Sahl wala Usmaan ibn Zufar wala mu wax Usman ibn Zubair ak Safwan ibn Abi Sahba sauf que ñaar lañ ñoo xam ne ñu baax lañ parce que attention buñ la nee waa ji euh, parce que Ibn Hibban moom wax daa garaaw <laughs> day mooy tekkiwul ne waa ji dafa bon waxoon nañ la que ni ñenn ñi dañuy euh, nekk ñu baax waaye mooy rigueur xam-xam lañ amul loolu moo tax boroom xam-xam yi classé leen comme euh, xeetu Rushdie ibn Sa'd gi rahimahullah comme ni nga xam ne noonu lañ ko ci gise gisati ko moom mii nag Safwan ibn Abi Sahba dégg na lool imaam euh, kii wax waaw euh, Ibn Hibban waaye euh, kii imaam al na Ibn moom dane waa ji maqbul la voilà mooy nit la koo xamante ne dinañu nangu ay waxam bu dee am nañu ko taabaa ñu ñëw dëppook ñoo xam ne ñu dëgër ñoo xam ne dañoo ñëw dëppook moom li mu solo waaw moo tax ci kaw loolu ñeen la ñenn ñi di dëgërale xadiis bi ne xadiis bi dëgër na voilà mais euh, ñun euh, wax nañ la léegi moom Safwan nañ àggal après niñ ci ñëw hakaza qaala mu ne Salim mu jële an Salim mu jël ci Salim di ibn euh, Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab moom moom siiw na génn àddina année cent cent yi ay cent cinq yooyu am nay wute raw di doomu Seydina Abdallah ibn Umar mu jële an abdi yi di Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anil jami génn àdduna vers les années soixante-dix hmm? rahimahullahu taala moom moo ko jëlee an Umar mu jëla ko Seydina Umar ibn al-Khattab xalifa bi an nabi sallallahu alayhi wasallam qaala yaqulu llahu azza wa jalla voilà boobu eh, loolu noonu mooy hadith boobu ñun waxoon nañ la ñun liñ ci gis waxoon nañ la nag ça ne veut pas dire que eh, keneen mënu la gis ne lii dëgër na ci moom surtout bu jàppee ne yoon yi bari na moo tax imaamu Tirmidhi rahimahullah bi mu xasanalee xadis euh, bi dégg nga li imaamu Zahabi wax dane walam yuhsin waaw nee na bi daaw parce que moom moom moom moom moom ni mu ko soloowe daa gën a kii quoi mooy moom yoonam yi moom daa am ñoo xam ne moom dafa problématique ay ñoo xam ne ay seeni euh, wax jar da dàq ganaar wax dëgg ñooñu moom sawaay Muhammad ibn al-Hasan hmm, al-Hamadani ñooñu moom sincèrement Euh, loolu moom mooy <laughs> mais ma ne la woon imaamu Tirmidhi mooy amaana bi euh, euh, yoon yu bari yi voilà yoon yu bari yi moo tax mu ne dafa xasan te yi dafa wute xam nga kaddu yi wute na waaw man shaghalahu qira'atu an mas'alati wa dhikri a'taytuhu afdala thawabi as-sa'ilin wa fadlu kalami llahi ala sa'iri al-kalam ka fadli llahi ala khalqihi loolu wute ak yi waaw waaye loolu liñ la ci bëggoon wax mooy euh, que li nga xamante ne parce que euh, euh, kii ñaan ñaan tekkiwul rek yàlla may ma xam nga ñaan am na loo xam ne mooy bàkk yàlla laa ilaha illallah yonent saa sax da koy tudde ne ñaan la waaw da koy tudde ne loolu ñaan la kon loolu nga gis ne <laughs> kon <laughs> parce que loolu dafa am ñaan goo xam ne damay damay wax ah, sama samay samay samay soxla ah euh, boroom bi maa ngi lay ñaan nga defal ma lii waaw loolu man damaa wax sama soxla waaye am na ñaan goo xamante ne nii mooy damay gaaral sama xaal kese boroom bi defal ma waaye tamit ak yi nga xamante ne mooy yi ngay tudd nii waaw moo tax yonent bi saa saam tudde laa ilaha illallah li nga xam ne mooy gën ci ñaan te loolu xam nañ ne laa ilaha pour pourtant ñaan la ko tudde pourtant sikar la boo xam ne zikru la waaye ñaan la waaw <laughs> waaw kon loolu tamit lu ama am solo la ah euh, wallahu taala alam léegi loolu liñ la ci bëggoon a wax mooy ñële même man saalaw tekkul na waa ji da koo siyamaa la bàyyi ñaan da koo tay bàyyi ñaan mooy da koo soxlaal daa nekk en fait di tudd yàlla di sikkar yàlla nekk ci géeju borom bi tabaaraka wa taala ba loolu tax looloo ko préoccupé nekkul ne da koo tay daa daa daa daa nekk koo xam ne dara dalu ko moo mu conscient ci ne daa bàyyi ñaan ci tay ko déedéet déedéet loolu loolu nit ki defu ko kon nag mu ngi noonu quoi wallaahu taala alam ah. ah, léegi kon ah, wallahu taala alam kon loolu tamit nañ ci bàyyi xel mooy ku ko jàppe ne loolu dëgër na mooy loolu la tamit te tamit noonu nga mën a dégg xadis mooy nekkul ne waa ji da koo bàyyi siamaa di xam ne ñaan mu bañ a ñaan di privilégié ne day tudd yàlla déedéet ci shaghalahu la mooy xam nga la lay préoccupé yow amoo ci maîtrise waaw mu ngi mel ni kiy jaa ki sant tudd yàlla di di tudd yàlla ba pare nekk ci beneen xaal boo xam ne nekkatul xaal boo xam ne bu comme bu ñu xam ku sikkarul bu normal kooku li muy def kenn dug ko jàppe kenn du taxaw kenn du taxaw kenn du taxaw naan ay ay walla kii lii muy def nangam ak nangam moo tax gaa yooyu doon wax sikkarkat yooyu eh, doon leen traité de yenn yu ñaaw yi li nga xam ne moom la leen kii waxoon quoi Seydina al imaam al xaafis na xajar biñ ko ko laajee comme ni mu ci al xaawi lil fatawa ni ko imam as-Suyuti rahimahullah indi eh, ñooñ doon wax naan ñuy wax ñenn ñi dañuy dem di ñaan di ñaan di di sikkar de allah allah allah ba final ay ay daanaka dootu dégg ay ha ha ha yu mel noon ngay dégg après eh, gaa yi di leen traité de comme ay eh, wal iyaazu billah ay xaj ba mu ne ñooñu jar nañu ñay jàpp yar leen bu baax ñuy wax lool te ñu tuub ci seen kàddu boobu ñooñu kenn du leen ko jàppee parce que looloo leen préoccupé mooy amuñu ci mainmise après xaal bee leen yóbbu waaw ki nga xam ne it shaghalahu dhikri kooku mooy sikkar gi moo tax waaye tekkiwul ne daa conscient ne maa bañ man daal saa yi sikkar gi laay nekk mais du ma dara waaw loolu lañ la wax ne loolu ku ko déggee noonu mooy am nga problème waaw am nga problème waaw wallahu ta'ala alam léegi kon bu ñëwaatee ci suñu xadiis bii nii euh, mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi waaw ñu ne la suñu bunt bi hadis bii day wax ngëneelu kon wax nañ la te ne nit amul foo tollu dépassé ñaan ak tamit di ñaan yàlla jéggal la sinon Seydina Abu Bakar mi nga xam ne moo gën ci bi yeneen saa saam dina ko waxal ba pare naan ko euh, euh, allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira waaw parce que euh, man naan ko waxal sama borom man tooñ naa sama bopp tooñ goo xamante ni nii gu bari la beneen di kabira gu rëy waaw konoon te kon du ko wax loolu waaw moo tax jaam foo man di toll mooy li boroom bi wax xamaa qadarullaha haqqa qadri waaw wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyama waaw wamaa qadarullaha haqqa qadri jaam yi lu ñu man di def nattuñu yàlla dëgg dëgg dëgg nañ ko war a natt waaw moo tax jaam loo man di def man di def man di def na lay da ngay yëg ne de toute façon am na loo xamante ne nii des na sa digganteeg sa boroom laa ma xaala waaw ndax natt sa boroom dëgg dëgg nañ ko war a natte loolu manoo ko te loolu yaaru taqsir la gu wàññeeku la ci jaam waaye nag noonu la la yàlla bëgge ndax moo la bind loo xam ne manoo koo dab manoo koo daj <laughs> waaw mooy manoo koo dab borom bee ko bëgge noonu moo defe noonu waaye nag ah malgré loolu nag yow mu nekk état boo xam ne danga koo war bi bàyyi xel état boo xam ne da ko koo war di xam ne di ko teewal sa xel xam ne looloo am ah borom bi lu ma man di def lu ma man a man a def matalu ma waaw kon nag may sàkku tout le temps rek allahumma ighfir li borom bi ah yal nag ma jéggal allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa ant waaw Ah, waaw ay saa borom man de tooñ naa saa bopp tooñ bu baree bëree bëri wala kabira waaw mooy gënee lu di ñaan ñaan yi nga xamante ne jaami'a dañoo dajale te tamit day tax nit ki li nga xamante ne nii mooy sutura ak yàlla parce que léeg nit ki boo ma ne waa nit ki bu dee amatul bàkkaar ñu ne la loolu ci boppam mooy sutura ak yàlla gi nga xam ne moo lay soril bàkkaar yi waaw sutura gi nga xam ne moo tax ba ngay loolu de am manu cee deñ waaw allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira wala kathira waaw wala yaghfiru dhunuba illa ant waaw te wala yaghfiru te du jéggale az-dhunuba bàkkaar yi illa anta ku dul yow borom bi tabaraka wa taala waaw kon nag faghfir lii yal nag ma jéggal waaw maghfiratan ak njéggal gu rëy tan boobu lu yaatal la waaw min indika boo xamante ne day bàyyeekoo fi yow waaw maghfiratan min indika ak njéggal goo xamante ne nii ci yow eh, lay bàyyeekoo waaw Allahu akbar min indika boo xam ne ci yow dong lay bàyyeekoo waaw warxam nii te nga yërëm ma waaw te yërëm ma te yërëm ma léegi nag mu wax li nga xam ne mooy tudd tuturu yàlla yi nga xam ne ñoo lëkkaaloo ak ñaan gi muy ñaan mooy njéggal ak lan ah ak yërmande innaka antal ghafuru arrahim ndax dëgg-dëgg yow de yaay alxafuur yaay aji jéggalaakoon bi waaye arrahim yaay aji yërëmaakoon lool lañ la doon wax ne ñaan nit ki day tànn lu approprié ci turu yàlla yeeg meloom yi li nga xam ne moo gën a lëkkaaloo ak lëkkaal am lëkkaale bu mag ak li nga xamante ne mooy li mu bëgg waaw mais doo ñëw borom bi ah allahumma ighfir li innaka anta shadidul iqab waaw borom bi jéggal ma yow yaa tarub mbugal déedéet loolu bokkul ci li nga xam ne alquran ak sunna noonu la ñu jàngale ñuy ñaana ah non non non <laughs> ighfir li warhamni innaka anta ghafur arrahim muqaabala boobu nga xam ne ñooy jaam ñooy jàkkaarloo ñaari côté yooyu loolu nañ ci bàyyi xel ci wàllu ñaan waaw nañ ci bàyyi xel waaw kon nag loolu muy ñaan goo xam ne gu rëy rëy rëy la waaw waaw moo tax al imaam al kirmaani rahimahullah mu ne hada du'a min al jawaami' li anna fihi al i'tiraaf bi gaayati al taqsiir wa talab gaayati al in'aam fal maghfira sitru dunuub wa mahwihaa war rahma iisaalu al xayraat fa fi awwali talab az-zahzaha an an-naar wa fi saani talab idxaal al janna wa hada huwa al fawz al adiim mu ne ñaan gi daa bokk ci nga xamante ne nii ñooy yi nga xamante ne ñooy yu matale yi voilà ñooy yi nga xamante ni dañu matale voilà ndax lan nekk na ci reconnaître sa njomboxtalu ñàkk matal sa gàttañlu yow jaam bi matal dëgg-dëgg jaamu yàlla bi waaye it laaj li nga xam ne mooy njomboxtalu xéewal ndax njéggalkat mooy suturaay gu lay suturaal ci sa bàkkaar yi loolu nag as-sitru ani dunub ak fi dunub mooy man nañ la suturaal yow doo jege bàkkaar yi waaw borom bi def ak sutura diggante yow bàkkaar yi ba doo ko mën a def am yoo xam da ngay nekk ci biir di ko def mais borom bi suturaal la voilà loolu yëpp tamit daa exister ah voilà kon. Euh, mu ne war rahma kanta wa mahwa tamit efface efface bàkkaar yi suturaal waaye bu dee yu ñu war a efface efface war rahma kanta yërmande isaalu war rahma yërmande isaalul xayraat mooy joxa jottale jokkale jotale li nga xam ne moo yiw yi waaw fa fii awal bu njëkk bi mooy sàkk yàlla mu soril la safara ñaareel bi mooy mu dugal la àjjana te lii mooy al fawzul azim faman zuhziha anin nar wa udkhila al janna faqad faz moom la laaya bi wax lay wax noonu le hmm? mu ne léegi nag nañ ñëw ci côté waaw waa ñaan gi fan lañ koy wax ci biir julli mu ne qaala eh, imam ibn Hajar bi muy rahimahullah bi muy sharaal yi mu ibn Abi Jamra mu ne al ne nee na maa xaasul eh, xam ne mën nañ ko tënke nii ci wax yi fil xadis yi nekk na ci xadis mashru'iyatu du'a fi salaa wa fadlu du'a al-mazkur ala ghayrihi wa talab at-ta'lim min al-a'la wa in kana at-talibu yu'rafu ya'rifu dhalika an-naw' wa khassa ad-du'a bi salati li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid ah wa fihi anna al-mar'a yanzuru fi ibadatihi ila al-arfa' fa yatasabbabu fi tahsilihi wa fi ta'limi nabi sallallahu alayhi wa sallam abi bakr radiyallahu anhu ila ithari amri al ala amri ad-dunya wa la'allahu fahima min hali abi wa ithari amri al waaw kon mu al imam nabi jamra rahimahullah nee na nekk ñaan hadis bii de yoonal ngay ñaan ci julli waaw ak ngëneelu di ñaan gi nga xam ne ñaan gii nga xam ne moom la yeneen saa sam tuddal nii muy allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim mu ne loolu nekk na ñaan gi ngëneelam ci kaw yeneen ak tamit dañu ciy jànge mooy nit ki foo man di tollu del sàkku boo sàkk euh, ci boroom xam-xam bi ki la gën a xam loo xam ne mën na la koo xamal bu ko bu ci bu ci gàttañ lu bul ne man xam naa même bu dee moom a gën xam garaaw xam nga Seydina Abubakar xam na waaye yeneen saa mooy ndeyu xam-xam mu ñëw di ko laaj waaw amoo foo tollu naan man moom dépassé naa laaj déedéet wa fawqa kulli di ilmin alim mooy di ñaan borom bi tabaraka wa taala di sàkku di ñaan di laaj waaw bu dee euh, talabu taalim di sàkku jàng minal ala ku la féete kaw waaw même bu dee ne ki nga xamante ne mooy kiy sàkku euh, xam na loolee waaw wa xassa du'a bi mu ne mu daal di jeg jot jagleel ñaan ci julli parce que lan parce que yeneen saa saam li wax ne li gën a jaam bi li muy gën a jege boroomam mooy bu sujootee waaw mu ne léegi dinañ ñëwaat ci lool kon gis nga boo gisee waxu imaam Nabi Jamra mooy ñaan bii kon fii salaat yi moom jàpp na ne kon mooy di ko wax boo sujootee waaw parce que foofu mooy aqrabu ma yakunu al mar'u min rabbihi wa al abdu min rabbihi wa huwa saajid li dañ ci ñëw léegi wa fiihi anna al mar'a insha allah kene nit ki nekk na ci day xool ci jaamu yàllaam yi li ci gën a kawe waaw muy def di sabablu loo xam ne luy tax mu daal di koy jote waaw mu ne jàngal gi yeneen saa sam jàngal Seydina Abu Bakar ñaan gi da ci mel ni luy junjaale kene nit ki daa war a féetale kaw ëffal mbiru àddinaam mbiru àllaaxiraam ci kaw mbiru àddinaam mu ne amaana loolu la yeneen sam xam ci xaalu Seydina Abu Bakar xam ne loolu lu gënale moo tax mu ne ko da ngay wax zalamtu nafsi zulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa ant alaysa li hiila fi daf'ihi fa hiya haalatu iftiqaar mooy boo ne man a borom bi man de damaa tooñ sama bopp tooñ gu bari reconnaître nga ne yow def nga loo warul woon a def waaye reconnaître nga ne yow amoo pexe amoo kàttan ngir dindi ko lu dul borom bi jañal ko sa bopp bu ko defee kooku da ngay yor xaalu al muttar ki nga xam ne moom la borom bi waxoon ne kan mooy nangul almuttarra idaa daa ki ba sës amatul benn yaakaar ci kenn wa yor xaal boobu fekk yaa ngi koy yor borom ne man maa lay nangul waaw mu ne wa fiihi nekk hazmun nafs wàcc sa bakkan waddal ko wal i'tiraaf bi taqsir reconnaître sa gàttañ la romboon na mooy eh, moom al imam al hafiz ibn hajar noonu la toxalale léegi eh, mu des ah. léegi nag mu def léegi liñ doon wax sànq waa ñaan gi kañ lañ koy def kon gis nga waxu al imam ibn abi jamba rahimahullah moom li muy xam ne loolu lay junju que ñaan gi mooy euh, li nga xamante ne nii mooy ci jamono ji nga xam ne ci ngay sujoote ndax nee na li ndax Seydina Abu Bakar ne ñaan ñaan gi ne ko yonent bi alayhi salaam ne ko euh, ci sama julli te xam nañ ne fi nit jaam bi di gën a jege boroomam mooy position euh, prosternation mooy mooy position prosternation mooy sujjóot kon loolu ñu xam ne kon moom da ngay gis ne kon foofu la jàpp ne lañ ko fay wax waaye am na ñeneen ñoo xamante ne dañoo jàpp ne non mooy comme l'imamul Bukhari rahimahullah tudde bunt bi mooy laata at-tashahhud voilà laata li nga xamante ne Euh, euh, euh, mooy at-tashahhud comme ni nga xamante ne noonu la tudde bunt bi baabu du'a qabla salaam benn ci bunt yi mu ko indi si noonu ñetti bunt la voilà loolu moo tax kii ne rahimahullahu ta'ala al imam al hafiz ibn hajar ah mu ne walam yusarrih fi al bi ta'yin mahalli mu ne nag leeralul dëgg-dëgg ci biir julli mooy ñaan gi fan lañ koy wax waaw mu ne waa fekk ci ba muy tudd loolu mu ne tuddoon romboon na waxu kalaamu euh, ibnu daqiq al-iid rahimahullah euh, ci bunt bu njëkk mooy ci njàlbeenu bunt bi mu def bunt bi euh, moom imaamul buxaari hadis bi mu ne qaala foofu imaam al ibnu daqiq al-iid nee na wala allahu amaana li nga xam ne moo gën a tarajjaxa kaw nu kene lii gën a yeey gën a noot daal kene fii ma ba'da tashahhud kene mooy ginnaaw boo defee tashahhud ba pare li zuhul al-inaayati bi ta'limi du'a a maxsuus fi hadha al-mahall ndax ñi mu feeñ yonent bi saa saa mi teewoo gu muy teewoo di jàngale saxaaba mi anhum ñaan yoo xam ne yu jagoo la ci wàll ci bërëb boobu. mu ne waaye imaam Ibn Daqiq al-Iid gis nga kon waxam ji day niroog lan imaamul Buxaari ni mu tuddee buntu bi mu jeng jëm ci lool mu ne waaye wa naaza'ahu al-Faakihi al-imaam al moom danay déet fa qaala mu Euh, yey mooy aljamu baynahuma fil mahallayn al mazkurayn ay as-sujud wa tashahhud mu ne de ñaan bi li gën a yey mooy ñu boo dajale ko ñaan ko ci booy shuruut nga koy wax waaye booy seede booy taaya nga wax ko tamit waaw mu ne wa qaala an-Nawawi al imam an-Nawawi nee na istidlaalul Buxaari sahih xam nga imam an-Nawawi dafa def shara Buxaari rahimahullah sahih moom Buxaari rahmatullahi alayhi tegtaloo bi imaamul Buxaari yi daal di taloo ba tudde buntu bi nii eh, baabu du'a qabla salaam ci kitaabul adaan buntu ñaan laata ngay sëlmal mu ne tegtaloowam googu lu wér la li annahu qawl li ndax wax gima mu wax fii salaati sama julli ya'ummu jami'aha day day dajale mbooleem par bërëbu julli wa min mazanni hadha al mawtin waaye fiñ ko gëna yaakaare nag mooy bërëb boobu mooy boo la boo ba pare bala ngay sëlmal mu ne imaam al-Hafiz mu ne qultu wa yahtamilu an yakuna su'al Abi Bakr an dhalika kana 'inda qawlihi lamma 'allamahu at-tashahhud thumma liyatakhayyar min ad-du'a ma sha'a amaana kene eh, laaju Seydina Abu Bakr bi radiyallahu anhu mooy ba leen yeneen saa sam xamalee kadduy seede yi mooy eh, tashahhud eh, kadduy taaya yi léegi xam nga yeneen saa sam ne na ginnaaw gi nit ki na tànn ci ñaan lu ko waaw léegi nag eh, Seydina Aboubacar nag tax nag mu daal nag yoneen saa waa kon ah, ana lan lan laay wax ci sama julli mooy foofu waaye loolu xëpp gis nga ñaar yëpp yenu na ko eh, mooy man na nekk nit ki mën na ko ñaan eh, bu taayaa ba pare waaye man na ko ñaan it nga xamante ne mooy jamono ji nga xamante ne ci la sujjóot ndax foofu te léegi gën a jege boroomam léegi nag mu des léegi ñu ñëw ci benn bu ndaw benn masala bu ndaw mooy li imaam al-Hafiz euh, an-Nawawi wax rahimahullah ne hadis bi waruya zulman kathira waruya kabira waaw mooy li nga xamante ne moom la wax ne soloo nañ ko kathiran zulman tooñ kathiran gu bari waaye soloo nañ ko zulman kabira tooñ gu rëy mu ne fa yanbaghi lan la ci tegoon fa yanbaghi ginnaaw bi waxee niñ koy takke bi sa'il musallasati wal ba'il muwahhada fa yanbaghi mu yàlla an yujma baynahuma ñu dajale ñaari ñaan yi fa yuqaal aji wax ji kiy ñaan wax kasiiran kabira ah kon borom bi maa ngi inni dalamtu nafsi zulman kasiiran kabira loolu la imaamu Nawawi wax rahimahullahu taala nga xam ne day euh, nekk koo xam ne day sàpp day euh, def lu gën a wóor boole leen comme que ñaari riwaay yëpp ñaari yooyu yëpp so euh, solo nañ ko waaye ku mel ne al imaam Ibn Taymiyya rahimahullah moom dane moom daa gis ne mu ne al ahsan an yu'ta bid du'a ala ihda riwayatayn wa yu'adu thaniyan bil lafz al akhar mu ne daal moom li mu gis moom contrairement ak li imaam an-Nawawi gis mooy affaire bi nit ki li gën rafet waxul ne ku def lee baaxul no dañoo nekk ci li gën rafet parce que ñaar sax na eh, ak loo xam jàpp na ne moo gën a wóor te moo gën a baax amaana mu ne man li ma gis daal al Cheikh Ibn Taymiyya rahimahullah mooy affaire bi eh, eh, ñaan bi bu nekk dangay ngay boo ñëwee bay ñaan jël ci benn suwaa nga ne allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim suwaa nga wax bi wala nga wax beneen bi nga xam ne uli katiran nga wax kabira nga allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira wala yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim wala mu ne daal moom yow foog na ne bii daal boo so boo léegi go ñaan ñaar yëpp bu ci nekk ak riwaay mustaqil la boo xam dafa wéet amaana loolu euh, amaana nag loolu insha allah mooy li gën a kii quoi dajale ñaar yi même mooy parce que riwaayaat yi dajalewul mooy voilà dajalewul kabiran kasiira wala kasiran kabira amaana wax ñaar yëpp wax benn bi boo xam ne kabira ga indi beneen bi kasiira wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu insha allahu taala ñaan bi kon rëy na da nekk na loo xamante ne yonent bay saa saa as la ko radiyallahu anhu kon mu nekk ñaan goo xam ne gu matala la gu dajale comme al imaam al-Kirmaani rahimahullah wax kon nag yal nañu borom bi may ñu daal di koy wattu dëkk de di ko ñaan léegi nag man nga ko ñaan def ko ci say sujud waaye def ko ci say tashahhud boo seedee boo defee taaya ba pare laata ngay sëlmal comme ni ko imaamul Buxaari yi jéngi jëm ci loolee